a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-baqara baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wattaquu yowman turjacuuna fihi ila allah summa tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yudlamuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab ñatt téeméer bi ak juróom ñett fukk ak benn muy 281 mu ne laay bii nag moom la bu boroom xam-xam yi comme ni nga xamante ne nii noonee la ko albuxaari rahmatullahi alayhi daal di solowee buntu bi nga xam ne ci tafsir kitaabu tafsir mu jële ci mawlaana abdallahi bni abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne aayatin nazalat laaya bi mujj bu wàcc ci yonent bi alayhi wassalaam mooy aayatu riba mooy aaya nga xam ne mooy wax ci wàllu riba te loolu nga moom lañ gisoon ci jataay yi ñu génn doon wax ci wàllu riba léegi nag loolu nag ba pare imaamul yi nag bi muy indi kii bi dafa def baabun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman mooy ne ragal leen bés boo xamante ne nii mooy turja'una ci leen leen di delloo yéen jaam yi de fii ca bés boobale ilallah ci borom bi tabaraka wa taala summa ginnaaw gi foofu la ko yemale waaye ñu continuer laaya bi après ñu ñëw summa ginnaaw gi tuwaffaa ñu matal kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat la nga xam ne moom la fàggu woon ci kaw suuf bu dee lu baax bu baax bu dee safaan safaan wahum la yuzlamun te ñoom bu ëllëgee keroog kenn du leen tooñ de kenn du leen tooñ kenn du leen wàññil kenn du leen ne moo lu baax la ngeen defoon léppoon la woon daanaan amoon na fi ndaanaan déedéet kenn du leen tooñ kon nag lii la laaya bi di wax kon al imaamul Buxaari noonee la tëgg li nga xam ne mooy buntam boobale léegi nag li nga xamante ne nii <coughs> moo tax lii nii moo tax al alxaafiz ibnu xajar xam nga laaya bi ak aayatul dayni mooy non aayatul riba bokkuñu ndax aayatul gis nañ doon nañ gis ci wàllu riba ci jataay yi ñu génn moo la al imaam alxaafiz ibnu xajar rahmatullahi alayhi bi muy shara lii ci saxiixu ci ci fathul baari mu ne dafa mel ni boroom boroom mooy mooy bor al imaamul rahmatullahi alayhi dafa indi xadiis bi ni ba pare ak ni mu tudde buntu bi mooy laaya bi ak laaya bi sayyidina wa mawlaana Abdallah ibn Abbas di wax mu ne c'est comme si daa bëgg dajale diggante ñaari waxi mawlaana ibn Abbas radiyallahu anhuma ndax jële nañ ci moom wax bii ne aayatu riba la waaye it nañ ci moom moom soloo nañ ci moom mu ne aaxiru aaya laay bu mujj boo xam ne bu wàcc ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy laay bii ñu gis wattaqu yawman turja'una fihi ila allah tana ngeen ragal tey suuraale tey ragal bés boo xam ne ci ngañ leen di delloo ci yàlla bés bi nga xamante ne nii yow bés boobu amatoo beneen bés ci gannaawam ci àddina bés boobu lañ lay robi bés boobu lañ lay tàgge bés boobu lañ lay génne sa kër wala ku am kër nga woon wala lañ lay génn hôpital ba nga xamante ne nii te lañ lay woon parce que da feebaroon wala oto ba nga duggoon wala avion ba nga duggoon bu dee ne koo xamante ne nii ku ñuy gis kooram la après wala boog ndox ba nga yéegoon bato ba nga yéegoon bés boobu mooy la dernier mu ne bés boobu dee leen ko ragal de. te bés boobu mooy bés biñ leen di delloo ci seen borom léegi nag mu ne daa mel ni ngir dajale ñaari wax yoo yële moo tax mu tugge mu tëggee ko nii moom al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi léegi nag loolu benn wax la mu am yeneeni wax yoo xamante ne nii comme ni nga xamante ne noonu lañ ko jëlee ci al imaam al bara ibn azib radiyallahu anhuma mu ne bi nga xamante ne nii mooy aaxiru suuratin nazalat baraa wa aaxiru aayatin nazalat yastaftuunaka qulillahu yuftiikum fil kalaalah mu ne moom al imaam al bara ibn azib radiyallahu anhuma mu ne bi nga saar bi mujjee wàcc mooy saar bi nga xamante ne nii mooy suuratu baraa mooy suuratu tawba tal laaya bi mujjee wàcc mooy yastaftuunaka muy laaya ba mujj ca la nga xamante ne nii ni nga xamante ne nii noonee la ñu ko gise woon ca suuratu nisaa loolu moom la al imaamul bara ibnu aazib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma daal di wax mooy ñu ngi lay laaj ci li jëm ci wàllu kalaala ca la doon waxe inimru'un halaka ko loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag yaa ngi noonu le bu <laughs> am yeneen mooy loolu mooy li nga xamante ne nii am na am yeneen ñu ne non non li mujjee wàcc mooy suuratu li nga xamante ne mooy idaa jaa idaa jaa nasrullahi wal loolu mooy li nga xamante ne mooy li mujjee wàcc loolu noonu nga gis ne kon ay wax yu wuute lañu waaye ñu bari dañoo gën a jàppale gën a dëgëral kene laay bii nii mooy li nga xamante ne mooy li gën a wàcc li mujjee wàcc am nag ñoo xam ne dañu ne wax wal imaam al-Bara ibn Azib am ñeneen ñoo xam ne moom dañoo def jamu mooy jéem ma boole wax yi yépp daa ne mbir yi walla lu nekk comme ne ko ñoom al imaam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi defee wallahu ta'ala alam kon suñu boroom tabaraka wa ta'ala ginnaaw bi mu waxee kon lii nga xamante ne ci ñu bari mooy laay bi mujjee wàcc ci alquran mooy wattaqu waay waay ragal leen yawman bis ma nga xam ne na ca lañ leen di delloo fii ca bis boobale ilallah ci borom bi tabaraka wa taala sa première bésu yawmal qiyam nekk sa première bésu barzax nekk sa bés bu mujj ci kaw suuf gii nii ak loo fi mën a def nga xamante ne léegi moom dara desatu fi lu dul say jëf rek la nga jëfoon kese walla ak xanaa ñi lay ñaanal sa gannaaw ak yooyu waaye moom say jëf kese wala wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa lawfa noonee la ko borom bi tabaraka wa taala waxe woon ci suratu najm kon nag bés boobu jar nay suuraale jar nay ragal sa caay-caay gi ngay nee di def loo xam ne di mooy borom bi tabaraka wa taala te waxula kañ ngay wax kañ ngay dee te lépp loo xamante ne nii da ngay bañ dee fekk la ca mooy bu ko tàmbale te bu ko sóob bu ko sóob dee waaye la ngay bañ ñu dee fekk la ca mooy buñ la ca fekk boo bëggee borom bi boo bëggee xam yow boroom bi tabaaraka wa taala fan la la tollu ci yow seetal rek yow fan ci bërëb yi fan nga nekk fan nga nekk quoi yow fan la la borom bi toll walla bu dee ne yow ci digalam yi kese ngay ne ci tereem yi nga koy sori mooy foofu la la borom bi teg te loolooy foofu nga toll ci moom waaye bu dee ne moom nga lu mu nga bañ topp sa nafsu ammaara sa bakkan bi nga xam ne moo lay digal lu yées xamal ne yow foofee nga toll ci boroom bi walla iyaazu billah mu ne nag bés boobu suma ginnaaw yi tuwaffaa dees nañu fay ba mat sëkk kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat la nga xam ne moom la fagwuhum te ñoom bu keroogee laa na de suñ leen tooñ suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ni mooy laaya bi gën a gudd nag ci alxuraan muy laayatu dayn muy aaya bi nga xam ne mooy aayatu dayni lañ koy tuddee muy aaya bi nga xam ne mooy wax ci bor yi walla bor yi nan lay demee ak noonu le suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne yaa ayyuhal amanu mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te idaa tadaayantum bu ngeen leblantee bi day nin ci det ci ab det muy ba bor ilaa ajalin ba ci ba mooy ba ci ab dëxal voilà man ma lebal lii bu heure bële jotee le ci mois bii ñu nekk nga fay ma voilà tay le sept le quinze nga may fay loolu lay wax comme mooy loolu exemple la lu leer moo tax yonent ma lay saa saa ne woon kuy kuy leble wala yooyu na ko def ci loo xam ne lu ñu xam la ilaa ajalin maalum da ngay leble la ngay leble nañ ko xam waaye délai ba nañu xam délai bi lii la bu ko defee parce que loolu bu amul rek affaire yi du baax voilà il faut mu leer ay dama lay lebal déedéet man nga wax tamit nit ki comme li wax ne ko lebal naa la léegi nag saa wax nga ko lu leer voilà mais li dul kii mooy jëlal léegi waxoo ko ne loolu moom mu jàpp ne fii mu ne danga ko may ba keroog muy jàppandi te yow ndekete yow sam xel yow yaa ngi jàpp ne bon le quinze doodéet loolu moom du baax voilà moo tax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm boroom bi tabaraka wa la ida dadaayantum bu dee ne da ngeen a leblante bi day nin ci li nga xamante ne mooy ab det nekk loo xamante ne nii lu ngeen ab bor ilaa ajalin ba ni nga xamante ne nii moo nekk ajal dëxal boo xam ne musamma bu ñu xam la bu ñu tudd la suñu borom ne fattubuhu na ngeen ko bind maa ngi leen di lii la gën a dëgër mooy ne bind leen ko loolu mooy borom bi daf ñu ci orienté di ñu pousser di ñu ñaax ci ñu bind ko voilà waaye du fara duñ ne yow boo fi lebalee diw te bindoo koon def nga bàkkaar déedéet faktubuhu na ngeen ko bind voilà bind na diw je lui ai je lui ai euh, prêté tant d'argent tey bés tàngam la moom voilà bés bii la war a fay léegi ngeen bind ko yow nga signé moom mu bind turam signé ci suuf ku nekk walaa mu yor ci copie yow nga yor voilà loolu lépp moo gën a wóor léegi nag bu ko defee mu ne wal yaktub na bind nag baynakum seen diggante kaati kaatibun bil adli bu dee ne yéen ñi nga xam ne yéenay bind yéenay leblante manu ngeen a bind na koo xamante ne kaati bun aji mën a bind la na leen bindal de bil adli waaye nag ci maandute de bu xam ne gars yi mënuñoo liir mu yokk det bi ci kii yokk bor bi ci kii wala yokk dele bi ci kii te kenn yëgul ndax ñoom mënuñoo liir déedéet kon nag loolu bu ma ko def de bu ci yokku alal ji wala muy wàññi dara wala muy yokk délai bi bu ma ko def wala ya léegi nag bu dee moom rek ka fi mën a bind nag bu mu bañ wala ya ba bu mu bañ. kaatibun koo xam ne aji bind la de koo xam ne man ngaa bind gaa yi ne la bon est-ce que doo ñu bindal suñu det bi nii may contracté ak waa ji nga naan non non non man ba may jàng fan ngeen ne woon non gars yi noo pas dañuy waaru quoi fii mu ne seen tur sax manuñu ko loolu ko jàpp nañ jaadu na yow yooyu yëpp wax loobu ñu ko dañ ne la bindal te suñu borom nee na la walaa ya ba bu tabum bañ kaatibun aji mën a bind de aji bind ay yaktuba bu mu bañ a bind kamaa ni nga xam ne allamahu allah mooy gëneel li ko bind bu mu ñëw di ko jaay gaay leen jaay ne lan moo tax ba may jàng-jàngu mem déedéet na jàng na na bind rek voilà comme ni ko borom bi xamale na xam ne xam-xam boobu yàlla ko xamal ma xam-xamam bind xam-xamu bind yooyu yàllaa la ko xamal manoon na la ko xañ bindaal sax bi nga ko manee mu def ne rékki la dootoo ko man voilà kon nag fal yaktub bu boobaa na bind de wal yumli lilladi alayhi te ki nga xam ne moom ci kawam la det bi nekk kooku moom na dicté voilà <coughs> loolu la de moom na dicté bu ko defee looloo gën a waa ji di déglu moom muy dicté léegi nag mu ngi noonu le mu ne wal yattaqillaha waaye nag na ragal yàlla de mooy waa ji bind na ragal yàlla ci li muy bind waa ji dicté na ragal yàlla tamit ci li muy bind wala yabxas minhu shay'an ta bu mu ci wàññi nag dara de bu mu ñëw di wax waa loo xamante ne nii dekete yoo mbir mi ëpp na loolu mu dee ko ko di wax naan ko acca bindal dem ba ci biir war koo wax